ci suñu jotaay bi ñu génn ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakaa muy àttee zakaat di azaka ci lislaam gisoon nañu ñu ngi woon ci suñu tiroir numéro 3 ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis tiroir numéro un jëmoon ci al-dhahab wal fidda jëmoon ci li jëm ci zakaatu al-dhahabi wal fidda muy or ak xaalis ci jataay gisoon nañ tiroir boobu bi pare gisoon nañ li jëmoon mina ci wàllu al-hubub wa az wa thimaar muy li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu pepp yi mbay mi céréales ya ji jëm ci mbay meeg yooyu gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna ñu ne woon ci suñu tiroir numéro 3 commencé woon nañu ko gisoon nañ ci defoon nañ ci quelques détails muy li nga xamante ne nii moo jëm ci almawaashi wala bahimatul an'am wala zakatul mawashi zakaatul an'am mooy li nga xamante ne <clears throat> mooy zakatu azakaay jur ji troupeau yi euh, suñ jotaay bi weesu waa parce que dañu gëj a dañu gëj a dañu gëj dañu gëj siira waaw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 suñu kii yi nga xamante ne nii mooy suñu ndab yeeg suñu bool yeeg ak yi nga xamante ni mooy yi ñuy naan dañ koy defoo décorer muy or bu xaraam ak zakatul xuli muy takkaayu jigéen ñi ñooyu yëpp gisoon nañ ko walilahi alhamdulilah mu na moo tax côté boobu xadis bi ñu ne woon lii jotoon nañu ko gis léegi nag xadis bii nii xadis bii ñu gisoon ah kan moo ko solo woon ci saxaaba yi radiyallahu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 waaw entre temps ñun ñuy waxtaale li nga xam ne mooy zakat bi ko yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngal bu ñu remonté ci fi ñu tolloon ci siira bi comme nañ ko waxe woon ci jataay bii ñu weesu ah walillahi alhamdu wal minna léegi euh, lan lañ digge woon ne moom lañuy def tey <coughs> mooy <coughs> di dégg <coughs> affaire ci sëqat ji neexulu dégg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 hiqa jazaa ah bintu maxaad bi am <coughs> un mat na moom mi nga xamante ne ni mooy bintu maxaad muy gëléem bu jigéen goo xam ne un an mat na muy dugg ci deuxième année bi <coughs> bintu bintu maxaad lu ci tegu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 <coughs> moo tax ku mel ne imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ah moom bi mu koy tudd ci al al al majmuu al majmuu al majmuu rahmatullahi alayhi imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi dafa indi lépp donc mooy dafa boole xadiis yi ah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 mooy waa saabu sunanil arbaa imaam at-Tirmidhi kese ko tudda kay moom rek ko tudd voilà sinon xadis bu boobu noonu lool mais xadis bii ñu jógee benn la même bi mooy même càllal mooy même kii la ñi ko solo imaam al imaam Abu Dawud imaam an ak imaam Abu ma ibnu rahmatullah ala al-jami' <coughs> li lay ne xadis bi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 yonent ma lay saar saam dafa indi yeneen i leeral allahu akbar allahu akbar leen xool leen li seydina nabiyu alayhi salaatu wassalaam wax mu ne <clears throat> hein te tamit euh, wala baax na noonu hein baax na noonu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 mu ne Muhammad di doomi Abdullah boobu àggul ci ibnul Musanna ji mais même bi la qaala mu ne haddathani abi nettali na sama baay mooy Muhammad moo nettali baay mooy Abdullah ibnul Musanna qaala mu ne haddathani nettali na ma Sumaamatu Sumaamatu boobu àggul ci ibn Abdillah ibn Anas loolu duggul foofu dana rek Sumaamatu anna Anasan kana sayyidina Anas haddathahu moo ko nettali anna Abaa Bakr di ñu ngi man balaghat indahu baabu man balaghat indahu sadaqatu bint Maxaadin wa laysa indahu wa laysat inda mu ne ka mu ne moom Seydina Anas haddathahu anna Aba Bakr kataba lahu faridata sadaqati allati amara Allahu amara Allah amara Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wala amara Allahu rasulahu wala amara Allahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam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 léegi foofu bisimilah foofu la affaire bi commencé woon ndax hadis bi ñu gisoon bi weesu gis ni dafa commencé woon bisimillahi rahmaani rahim hadihi faridatu sadaqati allati farada rasulullah loolu la Seydina Siddiq commencé woon léegi na xoolal lii ram lii mottali hadis bi ñu jóge woon ba léegi kon gis nañ càllale même Seydina Anas la même càllale léegi mu ne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 bari na pays yu ñuy wax ay Koweït yooyu yëpp ci Bahreïn la bokkoon ak ay parti bu rëy ci wàllu bilaadu yaa yi nekk côté yooyu la léegi yonent ma lay saar saam kon mu ne man balagat indahu képp koo xam ne mat na fa moom minal ibili ci gëléem sadaqa mooy koo xam ne dafa war a joxe zakat moom matal na nisaab ba war a joxe walla nu xaw lii remplir na condition yi ba war a joxe zakat nag mooy lii jàppal liñ la waxoon ci xadis bee weesu lii da koy compléter waaw mooy xam nga fee dala doon wax lan fa ida balagat xamsan min al ibli fa fiiha shaatun wa fi sadaqati al ghanami fi saa'imatiha ida kaanat arba'iina ila ishriina wa mi'atin shaat fa ida zaadat ala ishriina wa mi'a ila mi'atayni shaatan ila aaxiril xadis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 prend le reste du temps bu dee ne sax dinañ ci àgg mooy parce que hadith yi dañoo am solo ah bu kenn foog ne on traîne la kenn traînewul hadith hadith yonent bi alayhi salaam nga naan wax yow <laughs> la ilaha illallah wolof dafa am problème ah <laughs> la ilaha yow moo waroon nekk suñu dund looy wenn waxtaane yu ñàkk yow xam ne amul benn fayda amul benn fulla ah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 fekk amul jana mooy amul bu am quatre di dugg ci cinquième année bi loolu amul waaye nag waaye nag am na xeqa mooy am na bi topp ci di nga xam ne moo jiitu jana hmm? bintu maxaat bintu labun xeqa jana bintu maxaat bintu ginnaaw bi mu waree joxe jana la war a jox miskin yi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 yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne bu dee ne am na tranche bi ci tegu di xeq gëléem boobu fa innaha tuqbalu minhu al xeq kooku dañuy nangu bu boobaat <coughs> ah, man de soixante-quinze gëléem laa am mooy cas pratique cas pratique monsieur Ndiaye mii agent d'impôt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 léegi kon monsieur Ndiaye ñëw ne waa ji é eh, ne ma é eh, yow kon soixante-quinze gëléem nga mu ne ko waaw compter nañ ko mu ne la mu ne ma jasan ngay génne waaw loolu de xam naa ko waaye nag ma mooy suñu cas pratique bi ñu xam malheureusement aw fi gëléem goo xam ne quatre la am di dugg dugg ci cinquième année bi loolu moom aw <coughs> waaye nag xeq laa am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 ibnu labun am na mais ibnu labun cas de force majeure lañ koy joxe fan lañ koy joxe loolu nañ ko tudd ci biir na ko tudd moom alayhi salaatu salaam gis nga boo seetloo ñiy joxe ay jigéen la ngir lan ndax nit ki bu ko amee xam nga bu góor moom sooy boo ko amee euh, du moo lay jural dara alors que même boo amee beneen tëbu gi man ngaa jëm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 ñaari gàtt la boole allahu akbar waaw inis tay sarata bu dee ne jàppandi na nga gis nga gis nga gis allahu akbar kaay mooy foonin yi o tout est leer tey way ñun ñoo réere sariya way ah kon joxeel xiqa trois ans dugg ci quatre ans waaye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 aw léegi mooy bu dee loolu jàppandu dañuy say sarataan lahu bu dee jàppale la ci waa ji joxe zakat bi aw ishrina dirhaman wala mu joxe ishrina dirham ishrina dirham mooy vingt dirham léegi nag <coughs> léegi <coughs> léegi nag fii moo jar a leeral tuuti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 cinq cent wala quatre cent mille léegi mooy différence boobu noonu xam nga bu doon quatre cent mille la ci exemple bi ñu joxe exemple laa la mooy kon cent mille la war a joxe loolu lay wax loolu c'est que lii c'est juste nekkul ne ishrina dirham yi mooy léegi nañ ci kolewu comme ni mu waxee ci wàllu zakatul maal ak zahabuk fidda boo bokkul fii nii ngir ne la lii mooy à peu seen diggante kon na joxe lu toll noonu ñaari charte yële tamit loolu la doon représenter loolu moo taxoon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 mu ne wa man balagat indahu sadaqatul xiqa koo xam ne mat na fa moom mu war a joxe zakat xiqa walaysa indahu xiqa waaye nag amul xiqa de amul xiqa waaye wa indahu jaza waaye jaza la yor mooy gëléem bu gën a màgg loolee mu ne fa inna tuqbalu minhu al kooku dañ koy nangul jaza bi dañ naan ko waa indil jaza bi waaye côté boobu ko ni ñu waxoon foofu ah waa lu gën néew la waroon a joxe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 xeqa ak janaa mu jël différence boobu jox ma muy ci jamono yooyu ashrina <laughs> dirham <coughs> dirham <coughs> allahu akbar mu ngi noonu la waaw <coughs> léegi mu ne wa man a balxat ñu continuer ah. mu ne wa man balaxat mu ne képp koo xam ne matal indahu ba léegi ci kitaabu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 mu ne wa man balagat sadaqatuhu bintu labuun <coughs> wa indahu hiqqa fa inna tuqbalu minhu al-hiqqa wa yu'ti al-musaddiqu ishriina dirhaman aw shatayn foog naa logique bi leer naa mooy même bi la rek mooy mu ne wa man balagat bu dee ne nag matal na sadaqatuhu képp koo xam ne sadaqa mat na moom bint labuun la waroon joxe mooy bii bint labuun moo gën a suufee hiqqa comme niñ ko waxee sànq. bintu labuunin moo doon lanati <coughs> bintu labuun mooy ko am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 mu ne wa man balagat sadaqatuhu bintu labunin wa laysat wa indahu bintu maxaadin fa innahu tuqbalu minhu bintu maxaadin wa yu'ti ma'a ishrina dirhaman aw shatayn mu ne nag képp koo xam ne <clears throat> yow bintu labun nga waroon a joxe wa laysat indahu moom amul lul bintu maxaad mooy bi gën a kawe la yorul bintu ma labun bi waroon a joxe mais bintu maxaad te moo gën kawe kooku dañ ko koy nangul waaye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 imaamu Buxaari rahmatullah xadiis bi mujjee wax ni moom la teg ci kaw baabu man balagat indahu sadaqatu bint maxaadin wa laysat inda buntu ki nga xam ne na sadaqatu bint maxaad la war waaye ruux après mu teg ci baabu zakaatul xanami buntu zakaatul xanami jur mooy remplir suñu xadiis bi moo koy mooy compléter ñaari xadiis yi ñu gisoon mooy lan baabu laa tuxalu fi sadaqati harima wala zaatu awar wala tays illa ma musaddiq baabu buntu laa tuxasu kenn du jël fi sadaqati ci zakat zakat boo zakat harima kenn du fi jël harima sawaay lan mooy harima sawaay waxal harima mooy loo xam harima <coughs> mooy gëléem goo xamante ni dafa màgget màggat mooy dafa mage ba daanaka bëñee wadd na mu ne loolu kenn du ko jël ci zakat wala zaatu awar waaye kenn du jël boo xam ne dafa am ayib waaw gëléem goo am ayib gëléem goo xamante ne dafa am ayib tamit kenn du ko jël waaw kenn du jël tais tais nag mooy boo xam ne ah digg dooleem la <coughs> wal faxlu loolu it kenn du ko jël parce que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 facture gazam bu dee kuy togge gaz sa waay explosé parce que gëléem gi nga ko jox ba mu koy togg sa waay pour mu ñor daanaka heure yu ne dina taxani ñaata yoon bu dee matt la dina ci rokko si matt ba xam xam ba ba ba ba ba ba sëqat si rey ko ndawal li saay boo mayol bu koy lekk bu bëñi dëgërul bëñi bouger déedéet kenn waxu fi yooyu kenn du ko jël loolu mooy xarit waaw boo xam ne dafa màgget dem na ba daanaka bëñ yi wadd na <coughs> hein loolu kenn du ko jël waaye boo am ayib nga ne ah waaye ça fait l'occasion sama gàtt bii xaw moom du ma koy def te toute façon gars yi jënd si man manuma koo kii wala ñii bon naa ko jox waa ji rek mu yóbbu agent démb bi déedéet mu ne kenn du fi jël loolu tamit laatu awaar <coughs> wala tayis tayis yi kenn gis nga mooy côté bële mooy côté xool yow yi nga xam ne arrangé wu la